fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabil xaamisi wal xamsiin. wa an anasin radiyallaahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala allahumma laa aysha illaa ayshul aaxira muttafaqun alayhi kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah wandil ñu ginnaaw kon bunt bi ñu nekk eh, di wax ci ngëneelu fadlu zuhdi fi dunya ngëneelu dëddu ci àddina ba ni mu jeexe gisoon nañu walillahi alhamdu wal minna ci jotaay bi ñu génn xadiis numéro quatre cent cinquante neuf loom lañ mujj woon gis mu doon hadiisu Seydina Abu Saïd al-Khudri anhu wa arda gis nga hadis bi ñu génn nga lu ñu fàtte misaal mi Yonent bi alayhi salaatu salaam doon joxe ci ar-rabi' lépp fa kullu ma yunbitu ar-rabi' loo xam ne jadwal bi muy cours d'eau bi da saxal ci ay gàncax mu ne. Euh, da koy lekk <laughs> bàyyi dàbba bi nga xam ne day lekk lekk lekk ba funki waaw ba alku walla mu jege alku mu ne ba ak ki nga xam ne loolu benn ak ci nga xam ne day lekk mais ba suur ba ñaari côté mi commencé yaatu ñaari wetam yi waaye mu dem jublu jant bi ba daal mbir mi mu digéré wu mu génn naturellement xam nga loolu dañ ne woon dinañ ci ñëw <laughs> loolu ñëwuñu ci loolu mooy misaalu àddina tóor tóoru àddina yi ki nga xam ne moom la doon wax ca suuf ne kalladhi ya'kulu wala yashba mooy kiy lekk te du suur waaw day lekk mooy àddina loo ciy gën a jël mel ni mbir yi li wolof naan euh, ndoxum géej la <laughs> loo ciy gën a naan di gën a naan waaw àddina noonu la mel mooy nag nit ki da ciy nekk ba mu yóbbu ko ci alkandeem mbaa mu koy jege bu ko yàlla rëfësiwul waaw dajale àddina alladi jamaa maalahu wa addada waaw di dajale rek waaw lu mu ci am du doy topp lool nekk dans une course frénétique et folle derrière le le le gain et l'argent di daw topp alal ak dajale fàtte boroomam kooku ca alkane la ko jëmal waaye ki nga xam ne da koy ut ba xam ne lu ko doy mooy ci ay watam fee fees lekk na ba ñaari côté mi biiram gis na ne doy na mu arrêté dem jublu jant <laughs> mu daal di rees mooy ka nga xamante ne nii àddina la mu ci am da koo yor da cee jël loo xam ne moo koy doyloo ngir mu mën a jaamu yàlla mu ñëwaat mën a cee lekkaat bu soxlawaatee man a utaat wala mu am loo xam ne saa bu amee dara man ko cee faj waaye même bu dee bari la ci ba fees loolu du ko alak voilà ndax kooku dafa nekk koo xam ne dafa jox boppam Eh, eh, boroomam tabaraka wa taala eh? waaw mu ngi noonu waaw waaw <laughs> léegi nag kon tey al imaamu an-Nawawi muy indi nag xadis kon xadis boobu moo xadis quatre cent cinquante léegi muy ñëw nag euh, ci xadis bi ci tegu mooy xadis quatre cent soixante soixante mu ne waan anasin bii mu ngi koy jële sayna anas mu ne waan anasin mu ngi jële sayna anas radiyallahu anhu anna an-nabiyya kana yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na allahumma e eh, sa borom laa aysha amuluk dundu de illaa ayshul aaxira lu dul dunduk al aaxira dëgg dëgg loolu mooy dundu dëgg-dëgg mu ne xadis bi muttafaqun alayhi mooy al imaamu al Buxaari ak al imaamu Muslim ibn al Hajjaj rahmatullahi alayhima daal dinañu koy solo xadis bi nag da ngay xam ne xadis bi al imaamu al Buxaari léegi kon laaj bi mooy waaw taxrij bi kon ah gis nga nim gàcce bi moom neex naa mokkal faya allahumma la aysha illa ayshul axira ah. gën gudd lii mais moom lii rek la ci indi ah mooy hadis bi kon al-Shaykhaani kese ñoo ko solo ñu ne la déedéet seen al-imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal daal dina koy solo na ko noon al-imaamu Tirmidhi ak al-imaam Ibn Maajah al-Qazwini rahmatullah alayhim al-imaamu Muslim Bukhari indi na ko ci yu bari hmm? indi na ko yu bari nañ jël benn comme bi nga xam ne moom la indi ci kitaabu riqaaq ah, ah as-sihha baabu mim def as-sihha wal faragh wala aysha illa ayshul aaxira al-imaam al-Buxaari Muhammad ibn Ismaa'il ibn Ibraahiim ibn al-Mughiira ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Buxaari rahimahullahu ta'aala mu ne haddathanaa Muhammad ibn Bashaar mu ne ki leen nettali mooy Muhammad ibn Bashaar di Muhammad ibn Bashar ibn Usman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi ñu gën koo xam ci Bundar rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana nettali nañu Ghundarun mu nekk ñu nettali mooy Ghundar di Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawlahum Abu Abdillah al-Basri rahimahullahu ta'ala mooy Ghundar wax na ko qala mu ne haddathana mu ne nettali Shu'batu di baay jiitleem ndax moo dencoon eh, yaayam yu njëkk muy Shu'batu ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam amirul mu'minin rahimahullahu ta'ala al-Basri eh, rahimahullah an Muawiya ibn Qurra mu jël ko ci Muawiya ibn Qurra ibn Iyas ibn Hilal ibn Riyab al-Muzani al-Fihri Abu Iyas rahimahullahu ta'ala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 fa aslihi al-ansaara wal-muhaajira voilà waaw dawo imaam Nawawi leer rek waaw yeneen tuwaay saa saa dane allahumma ee saa borom laa aysa wulub dund dëgg-dëgg illaa aysul aaxira lu dul dund gu mujj gi muy bundu yawmal qiyaama fa aslih yàlla na nga yëwénal al ansaara sama ñii nga xam ne waa Medina ñii nga xam ne ñoo ma jàppale radiyallahu anhum wal muhaajira ak ñi nga xam mu ma jóge muy Makka ànd ak man ndax rawale seen diine waaye taxaw diine waaw noonu la ko al imam al-Bukhari rahimahullahu taala ci boo ënd ko kon ci barab yu bari kanta al imam Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj dafa dajale yëpp ci hadis 1805 mooy 1805 foofu al imaamu Muslim mu ne rahimahullah di kitaabul jihaad wa siyar baabu ghazwatul ahzaab wa hiya al-khandaq foofu la ko ënde mu ne wa haddathanaa Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar waaw mu ne wa haddathana nettal nañu Muhammad ibn al-Muthanna di Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa az-Zamin al-Basri rahimahullah wa ibn Bashar moom la imaam al-Bukhari imaam Muslim ah, imaam al-Bukhari jële hadith bi sànq mu ne haddathana Muhammad ibn Bashar mooy wa ibn Bashar imaam Muslim dana ibn Bashar waaye turam moo doon Muhammad ibn Bashar ibn Uthman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi Bundaar rahimahullahu taala wal lafdu mu ne kàddu yi may indi fii nag man mooy Ibn al-Muthanna Serigne bi ma njëkk a tudd ñaar ñii ñëpp Serigne waa kutubu sitta lañ waaw waxoon nañ la ko yaa vay jabal qaala mu ne kon haddathana Muhammad ibn Ja'far kon kàddu yi Ibn Muthanna mu ne haddathana haddathana nettali nañu Muhammad ibn Ja'far moom lañ gis sànq al-Hudhali Gundar rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Shu'ba gis nañ ko sax an Muawiya ibn Qurra gis nañ ko sax an Anas ibn Malik radiyallahu anhu gis nañ ko sax an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala allahumma la 'aysha illa 'ayshul akhirah faghfir lil ansari wal muhajira voilà fële fa aslih <laughs> lil ansari wal fa aslih lil ansari wal muhajira fii nag faghfir yal na nga jéggal yow borom bi lil ansar sama yi nga xam ne ñoo may jàppale wal muhajiro ak yi nga xamante ne ñooy muhajiruna yi ñoo ñu yal na nga ma leen eh, jéggalal wala kon hadis baa ngoog voilà hadis bi kon hadis bi en fait yonent bi alayhi salaatu salaam keroog lii nii eh, jàll ci lool waa ana ban lëkkaale la am ban rapport la am ak li nga xamante ni mooy suñu bunt ah ban lëkkaale la am ak suñu bunt bi mooy bunt bi naan ngëneelu dëddu àddina te di ci ñaax nit ñi tuuti tuutil ak ngëneelu ñàkk loolu mooy allahumma bu yonent may saasaam laa aysha amul dund du dund dugg dëgg dëgg illaa ayshul aaxira loolu dunduk alaaxira mooy lépp lu ñàkk fii ci àddina mbiru àddina ñàkkoo dara boo amee yawmal qiyaam waaw ñàkk koo dere dere dere dere dere xanaa yow <laughs> keroog bi ñuy gis aaya yi nga xam ne moom la al imaamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ubbe gisuñu woon bim naan wa ma hadhihi borom bi di wax bim ne wa qala ta'ala wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daara al-aaxirata lahiya al-xayawaan law kaanuu ya'lamuun waaw suuratul Ankabuut waaw gisuñu ko woon mu ne wa maa haadihi al-xayaatu ad-dunyaa borom bi ne gis nga dund ci jege gii da gaaw a jeex illaa lahwun mbóosóor la de walla ay mu nag po pour na ko ko jàppe wa inna daara al-aaxira te dëgg dëgg nag kër gu mujj ba la hiya al-xayawaan mooy dëgg dëgg dund foofu la am ah, kon bu yonent bay saab saam loolu mooy li aay bii di wax rek allahumma laa aysha illaa ayshul aaxira faghfir lil ansaar wal muhaajiriin kon nag addina jarul yi <laughs> lonku ci sa xol beeg sa yëpp fàtte sa borom loo fi am dinañ ko gis ci xadis bii bi ci tegu bi ci teguwaat waaw <laughs> foofu dinañ ko gis balay Seydina Anas nañ gis kene wallahi lu la fi yàlla defal lu mu nooy nooy neex neex neex neex bakkane waaw waaw neex lool ba fa neex toll ci àddina gis nga bés boo gëmul yàlla bay deewee noonu wallahi yawmal qiyam boo nee cëpp yow lu neex lu neex mooy effacé wu ci sa mémoire bi da nga naan non masumaa dund lu neex alors que yow masoo xam lu metti masoo liggéey buur na boo xam ne yow sa waxuma la waxuma la comme buuru Angleterre yi nga xam nañ leen di nattal parlement bee leen di nattal li ñu war a am déedéet yow yaay natt yow yaay jël ba doyal di fan ngay def noonu nga mës a dund noonu nga kiiwee prince héritier nga nekkoon nekk prince nekk le roi waaw su lépp noonu la waaw ba ba ngay faatu sa hôpital ba gën a mag lañ la yóbbu waaw ma soo xam lu metti boo fi boo fi jaamul woon yàlla ba jeewe noonu boo ñëwee yowmal qiyaam da ngay foog ne man masumaa xam lu neex masumaa dund ndax lan allahumma la aysha illa ayshul aaxirun aslihil ansaara wal <laughs> loolu la léegi eh, eh, yonent bi saa saam affaire bi wax ji wax na ko keroog bi nga xam ne ci li gàddaay bi ñuy tabax jàkkaam ji nday sànn doon na ko wax waaw waaw akbar Seyna Anas bokk na ci ñu ko nettali wax jii ñu bari ko nettali xadiis yu bari ñoom Seyna Abu Hurayra ñoom Seyna Abu ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne jële nañ wax ji allahumma la aysha illa ayshul aaxirun léeg-léeg allahumma la aysha allah yeneen allahumma la xayra illa xayrul aaxirun faghfir lil ansaari wal muhaajirin voilà <laughs> waaw mooy keroog bi nga xam ne ci la ñëw yonent bi alayhi salaam dal ak si jóge Makka di gàddaay si ñëw Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ba mu ñëwee ba wax daal ci gàttal ba jënd pàkk boobee ginnaaw ba mu dalee kër Seydina Abu Ayyub Xaalid ibn Zayd ah, al Ansaari radiyallahu anhu ñu jënd pàkk boobee ñu koy defar mu nekkoon kër Seydina Abu Ayyub bañ koy liggéey foofale di ko defar Yonent bi alayhi salaam da doon yenu ci ci xeer yi waaw nit ñi di yenu ci briques yi xeer yi ngir di defar ah jàkkaan bi ak néegu soxnaam yi waaw Seydina Anas mu ne wahum yartajizuuna wan nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ma'ahu mu ne akbar ndax quartier boobu mooy quartier waa Banu Najjaar moo taxoon mu ne woon yaa Bani Najjaar saaminuunii bi haa'itikum haadaa bi mu gisee bi nga xam ne fa la gëléem bi ku nekk naan noo yonent way sasan sama kër ngay dal ngay dal sama kër ngay dal waaw ah, keroog bi muy dugg ci Medina waxuñu fa ay tala al badru alayna ah non non non <laughs> déedéet xam nga loo leen doon jaa Muhammad jaa Rasulullah jaa Muhammad loolu lañ doon wax <laughs> Seydina ko nekk ni mun sax Imaamul Bukhari <laughs> ma ne ma waa talaal badru nag ma ah ne la ko bàyyee demal wëri ko ci siira bi <laughs> taxawal nañ ci bu baax <laughs> waaw <laughs> waaye jaa Muhammad hada jaa Muhammad jaa rasulullah jaa sallallahu alayhi wa léegi nag ci nga gis caaxaanu ñi ñi laye la tamaki naan keroog dañ doon tëgg naan tala al badru alayna dum dum biari min saniyatil wada'i dum dum ba soo yépp sa waay bala ngaa saxal dara di ci doon bala ngaa kiire yi leçon ci dara du sax <laughs> waay waay yow <laughs> dara ji sax <laughs> waaw ay yëfay caaxaan la bëgg rek sa mband yi nga nekke ak sa tabala yi ngay tëgg di ko tulli <laughs> lépp di jaaxaan nga bëgg nag <laughs> naan loolu sax nangam waxal lu leer <laughs> voilà kon yonent bi alei salatua keroog doon nox loolu Seydina Anas nee na nag bi ñuy liggéey ñuy ñuy ñuy ñuy toxal xeer yi di ko jëli di ko ëndi mu ne keroog ah wahum yartajizuna ñu nga doon ngir gina a sawar ci li nga xam ne mooy ci ci liggéey bi ñu ngay def rajas mooy di wayaale way yoo xamante ne nii yu mel nii la mu ne wan nabi sallallahu alayhi wasallam ma'ahum wa huwa yaqul yonent bay sa sam ànd ak ñoom tamit di wax ah allahumma la xayra illa xayrul axira gis nga rim allahumma la xayra illa xayrul axira faghfir lil ansari wal muhajirin waaw waaw gis nga rime allahumma ins abot ah, laa xayra abut yiw illaa xayrul axira dëgg dëgg yiw mooy bay sax ana borom bi waxul walal axiratu xayrun wa abqa alaaxira moo gën mooy bay des waaw kon nag gépp yiwu àddina boo xam ne jokkaloowul ak yiwu alaaxira loolu dëgg dëgg yiw waaw moo tax ba waay bala di ne hmm, yonent waay saar ci boppam wax ko mu ci sax yi ne li gën a dëggulib sha'ir wax mooy la Labid wax ala kullu shay'in ma xala Allahu baatilu waaw alaa waawee alaa yóbbu ngeen maygal leen alaa nee na kullu shay'in mbir mu ne lépp rek maa xala Allahu bu ci borom bi génne baatilu neen la caaxal la waaw te borom bi moo dogal ne àddina yiw àddina bala mu nekk yiw dëgg-dëgg da koy jokkale ak yawmal qiyaam képp koo xam ne li la borom bi defal ci wërsëg ak yooyu fii la yem kuttus nga waaw yow moom loolu du yiw dëgg-dëgg ci sa bopp waaye nag sa alkane la la la kii la la yóbbee kon lii keroog yenente bi alei saa salaam doon na wax nii allahumma la xayra amut yiw lu dul yiwu alaaxira waaw kon nag mu ne ko nag farxam ñu ngi lay ñaan yow borom bi eh, faghfir faghfir nga daal di jéggal al ansar waa al ansar ak muhajira ak waa muhajirun waaye keroog tamit bi nga xamante ne yonent bi alayhi salaatu salaam doon na ko wax bisub Xandaq waaw ba léegi Seydina wa mawlaana Anas ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu wa arda nee na keroog ah mu ne kaanatil ansaaru sahih yëpp yu hadiis yëpp ñu sahihayn mu ne kaanatil ansaaru yawmal xandaqi xandaqi taqul nahnu allaziina baaya'uu Muhammadan alal jihaadi maa hayyinaa abadan waaw loolu la wulan saari doon wax <laughs> ndax noonu la di liggéey ci liggéey bi xandak di waajal dekk ci xare bi waajal xare bi <laughs> mooy di gas tranchée bi ngir waa Quraysh ñi ñëw ak waa Xatafaan ak yahuud Xaybar yeeg seen coalition ñi nga xam ne araab yi nga xam ne bañoon yonent bay saa moo deewoon moo deewoon seen xol yi doon ñëw ngir bóom leen ba Seydina Salmaanul Faarisi abul islam abil islam radiyallahu anhu ne woon ñu nag lii bu ñu masoon a bett Perse dañuy def benn tranchée xandak yonent bay saa saam ne nañ def la Salman wax ñu koy gas dafa xam nga suuf si ñu yombu la gas daa am xeer waaw moom lañ la woon jotaay bee weesu bii bi ko jiitu bi ñuy bi ñuy gas ba ngandu xeer kum yëngu rëy nekk leen kaw yonent bay saa saam jël na inni nazil maa ngi wàcc jël benn fas benn sémmiñ yëkkati dóor tël mu mu mu xar benn côté bi rek étincelle mu ne allahu akbar utiitu mafatiha kisra voilà ak yooyu jox nañ ma bunti kis caabi kisra muy perse ainsi de suite foofu noonu liggéey boobu la woon moom lañ doon Seydina Jaabir bi mu ñëwee gis yonent bay sa sam sonn biñ la doon wax saxaaba yi ñu doon dundee metti mu dem gis benn gàtt bu nekk këram mu wax soxnaam si mu rendi ko na ko toppatoo ko ñëw na yonent bay sa am na dañoo bëggoon nga ñëw rek mos dara yonent wala sa saam woolu ci armée bi lépp ne leen dem jaabir ñu invité rek sëy naa jaabir kii daw jamono bis bii la woon fan yii la woon waaw xandaq mooy la guerre des tranchées mooy al ahzab ndax coalition waa Quraysh ak seen noon ak seen alliés yi eh, ña leen doon jàppale ngir ñu boom eh, eh, yonent bi alayhi salaam keroog nag bi ñuy liggéey ngir gën a sawar waxoon nañ la temps bi ñu ko gis ci siira bi ne la loolu moo tax ay xasida façon yu mel noonu dafa baax waaw yow bu dee da nga def ngir roye yonent bay saa saa ma ne yaa sunna laa wax waaw bu la fi kenn ñëw naan la sawaay yow lii ngay wax yëpp alxuraan ko gën a da nga ñëw gën a xam ne alxuraan ko gën yonent bay saa saa mais ci tollee lan la def est-ce fii nii bi muy euh, saxaaba bi ñuy wax ne Seydina Anas nee na saxaaba yi dañoo wax naan kaanatil ansaaru lan saar yi dañ doon yawmal xandaq bés ba ñuy gas xandax kam kam bu mag boo gëli nga xam ne moo wëral na wër benn côté Madina bi fi ñu a fi ñu nit mënoon na fa jaar mu ne taqulu keroog ñu ngi doon wax dañuy gas naan nahnu alladhina bay'u muhammada ñun dañoo ñi nga xam ne ñoo jaayanteeg sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ala al jihadi ma hayyina abada waaw nan lañ jaayanteeg moom jihaad xare ban bu dee suñu bakkan da ciy des ñu ngi amuk dund mu ne fa ajaabahum yeneen bay saa saam dégg leen ni wax mu kontaan ci li ñuy wax daal di leen neewu leen eh li ngeen di wax alxuraan a ko gën mooy li ma lay wax sànq xam nga lan la leen wax allahumma la aysha illa ayshul axira fa akrimil ansaara wal muhaajira mu ne allahumma eh saa borom man sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam la aysha amul dund dëgg dëgg dëgg illa aysu laaxira lu dul dund alaaxira ga gi nga xam ne moom nga ne mooy la huwa xayawaan waaw fa akrim gis nga gisoon nañ fa fa aslih yëwanal faghfir jéggalal fa akrim teralal <laughs> al ansaara wal teralal ma sama lansaar yii nga xam ne ñoo ma jàppale dëkk Medina waaye ah ña ànd ak man nag dikk maa gëm ñu génn ndoo ñoom tamit borom bi ñoom itam teral leen Ah, <laughs> waaw Allahu akbar Allahu <laughs> akbar jam tarki yàlla nii gas ko doon waxe <laughs> nii gas di wax lii di toxal li nga xamante ne nii mooy xeer yi di wax loolee eh, Seyna Abu Hurayra nag am na eh, kii eh, nu mu tudd benn hadis boo xam ne da ko nettali waaye euh, Seydina imaam Anas euh, Ahmad mu Muhammad ibn Hanbal rahmatullah alayhi moom moo ko nettali waaye loolu mu ne yonent way saa saam dañ doon tabax jàkka ji Seydina Abu Hurayra xam nga Seydina Abu Hurayra euh, bi ñuy tabax jàkka ji moom fekkewu moo hadis boobu wérul waaw même bu dee ci càllale maas du boppam wérul dane moom yonent way saa saam dañ doon toxal xeer yi am nee na yonent way saa saam jël benn xeer mooy benn genre brique quoi nee na nag man ma foog ne Abu Hurayra ma foog ne affaire bi dafa diis ci yonent way saa mane ko jox ma euh, ma ne yonent way saa saam jottali ma ko baal ma téyel la ko nee na yonent way saa nag daal di wax lu mel nii waaw <laughs> waaw kon loolu mais loolu euh, desona kii quoi dese naa dese naa dese naa dese naa nekk li nga xamante ne ni lu doroor doroor la hein waaw kon loolu euh, ndax ndax ndax moom de toute façon wala rek ñu ne beneen tabax la woon ndax jàkka ji du benn yoon lañ ko defar euh, moom mu fekk ko waaye loolu riwaaye boobu noonu de toute façon càllalement ma euh, dëgërul voilà kon yonent bi alayhi salaatu salaam lii la doon wax muy loo xamante ne ni lu ama ama am solo la moom alayhi salaatu wassalaam hmm? waaw ñaanal ñi nga xam ne ñoo bokk ak yow di liggéey ci yoonu yàlla waaye même foofu sax nga leen di xamal ne dund gi malgré lii ñuy def ngir am kaaraange boo xam ne day tax suñuy noon duñu agsi ci ñun nañu xam ne dund dund gi dund gi dund gi du lii waaye nag dëgg dëgg mooy dund ga nga xamante ne nii mooy gay sax mooy ga nga xamante ne mooy mujj muy ayshul axira waaw Allahu akbar ah, léegi nag bon am na yeneen mais nañu yem noonu nañu yem noonu insha allahu taala léegi al imam kon gis nañ lëkkaale beeg yooyu ah mana al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala ah mu ne bi ci tegu mu ne wa anhu radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala yatba'u al-mayyita thalath ahluhu wa maaluhu wa 'amaluhu fayarji'u ithnaan wa yabqaa waahid yarji'u ahluhu wa maaluhu wa yabqaa 'amaluhu muttafaqun alayhi kon al imaam al haafiz an-Nawawi mu teg ci xadis mu ne waanu xadis bii mu ko koy ba léegi saxaaba bi mu jële woon xadis bi jiitu léegi muy Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu an rasulillahi muy jële ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne nee na yatba'u dina topp al mayyita ki nga xam ne moo faatu salaasu yi moom nit ku faatu dina la topp waaw mu commencé di leen ay ñoñam ah say ñoñ lii mooy en général voilà loolu da koy xam parce que waa ji nga xamante ni nii dafa faatu ci àll gay na ñoganaloo ko ko kam moo koy topp <laughs> wala mu faat faatu ci falaise bu mu doon yéeg ne day da doon dem randonnée daanu foo xam ne kenn xamu ko te yëglewul woon yóbbuwul woon téléphone kenn xamul fi mu dem mu faatu fa daanu kenn trouvé kooram kooku koy topp ay kër waa kër déet kon lii mooy en général ñii lay demee bu euh, jàmm di am mu ne ma maw dina topp almayita ki faatu salaasu ñett ahluhu ay ñoom ñoo koy toppatoo ñu nekk ci njax njàqare tristesse ndax am na seen mbokk bu faatu quoi nga gis ñenn ñi dañoo waroon a liggéey wala ñu demoon nañ sax ba commencé liggéey ñu wax leen ko ñu arrêté liggéey go bu dee koo xam ne patron la mu ne gars yi chargé wu leen yi parce que j'ai un deuil là ah daal di dem dama am dëj bu dee moom salarié la mu dem wax ak patron bi ne ko bon damaa am dëj je ne peux pas continuer voilà après mu am faire c'est kii appel à son droit de bu amee dëj bés yi mu war a toog ak ñaar ñi nga ñi nga xam ne seen la yor tëj ko fee ñëw ak yooyu waajal ko. sangu ko sangu ko ah fësee na koo jébbal boromam yóbbu ca almeere gasi suul kon ñooñ dañ koy topp ahluhu wa maaluhu ak alalam alal ji dina ko topp di waaw wa amaluhu ak jëfam ah, alal ji lu koy toppee <laughs> alal ji lu ko topp nga mais waa ji bu gaañoo ban alal ah, mais dinañ ko sàng walla déet lañ koy sànge nga xam ne ci alalam lañ ko jële wala yére ba sol bu dee borda ba mu sol lañ ko lañ ko defal càngaay wala lañ koo jëndali perkaal wala luñ ko solal luñ ko muure sàng ko loolu alalam lañ hein wa amalu waaye leeraloon nañ bi hadis bi moo tax duñ ci dugg noonu ak ay jëfam ñett yi ñoo koy topp waaw oui yonent waaye saa saa naay nag fa yarji'u isnaani ñaar yi dañuy dellu ñaar yi dinañ ko topp mais duñ dem jusqu'au bout de waaw wa yabqa mu des waahidun kenn kese mooy ànd ak moom ba dañ koy suule dañ koy suulaale moom waa ñan ñooy dellu mu ne yarji'u ahluhu waa ñoñam ñi ko toppoon moo xam doom ja la baay ja maam ja xarit ya cousin ya cousin cousin ya ak nijaay ya ñoom ñépp bàyyi tëxee ko toppoon ba andi ko ba fi ba gas bañ koy denc ñooñu dañuy dell kenn du leen sóolaale ah <laughs> kan nga gis ñu ñu ñu ñu mu ne daa sopp di nit mu génn àddina mu ne non waaw man moom foog ngeen suuraale ma ci wetam da ngeen mooy suuraale ah yépp xanaa la sa Sall doon nekk foog naa bi gis xadis bi biñ ko njëkkee gis doon naa ko sa Alioune Sall loolu mu doon nettali naan mu am saxaar mu <laughs> am saxaar daal <laughs> xaw ma lanam moo génn àddina mu ne moom foo jaar daal dañ koy suulaa rek moom <laughs> ndax ni mu ko bëgg woon ak ni mu takkoo woon ak moom ah gaa yi gaa moom naan malaaka yi ñëw laaj maam saxaar <laughs> laaj ki ki ki gaañu <laughs> maam saxaaran ci <laughs> saxaar ah, gars yi nee na waa ji dañ ko dañ ko tëggum de parce que am na lu mu def loo xam ne xaw ma lan la kiiwul woon ne astaghfirullah daal la xaw ma lan lañ ko laaj loo xam ne la taxoon ñu dóor ko mbéj malaaka du dóor ko mbéj mooy ñàkk a wax nee maam saxaar génn kay tëb tiib ba bët <laughs> kii bi <laughs> bi sim <laughs> cimetière bi tomb bi kay génn ñëw nag ci dëkk bi maam saxaar kaay añ mu ne astaghfirullah maam saxaar kaay kaay reer astaghfirullah maam saxaar lu la dal astaghfirullah ñaan la noonu ngi loolu ñeetal yu reetaan yoo xam ne Oustaz Alioune Sall hafizahullah léeg-léeg mu koy nettali yàggoon na bokk fi dégg laa wax waaye mooy kenn du faatu ñu lay ñu lay ñoom ak ka nga ak noo ko sopp sopp moo tax mu ne yarji'u ahluhu ay ñoñam day dellu wa maaluhu alal ja day dellu waaw nan lay dellu mooy buñ la ko sa buñ la suulee mais lépp luñ la suulal day ràpp après waaw wa yabqa ah mu des nag lan mooy des amalu ay jëfam ay jëfam moom ñooy liy des waaw moo na Seydina Ali ibn Abi Talib doon wax ne al mawtu ah yati barta wa wa wa wa wal qabru sunduqul amal waaw mooy gis nga dee day dikkee ci mbetteel ñu bari seen dee da leen a bett waaye nag wal mawtu kii eh, eh, wal qabru te gis nga li nga xam ne mooy bàmmeel mooy kees gi nga xam ne yow say jëf fa lañ koy def loo def rek xamal ne moom yaa ngi koy yóbbu ci sa bàmmeel lu baax laam lu won la moo ci yem boo duggee nag ah lu noot foofa rek mooy noot ci sa kaw waaw kon mu ne hadis bi muttafaqun alayhi al imam al Bukhari Muslim wa Abul Husayn rahmatullah daal dinañ koy solo hadis bi nag romboon na hadis numéro 104 waaw muy hadis bi nga xam ne moo doon ci baabul mujahada di chapitre numéro onze garab numéro onze moo doon hadis al-ashir an Anas radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala yatba'u al-mayyita ahluhu wa maaluhu wa amaluhu ba ni mu jeexe ah loolu nag kon lépp loo xam ne moom lañ wax liñ ci wax sànq nii sax jaru ko woon loolu yëpp na ngay dellu foofule lëkkaale ma buntu bi nag leer na waaw mooy comme que yow loo fi mën a dajale ci alalu àddina du ànd ak yow ëllëg boo faatoo sa kërub sa kërub dëgg ga muy sa bàmmeel du fa duggaaleeg yow la fa jot a dugg ak yow muy liñ la sànge day mujj ràpp sax yee koy lekk waaw waaw sax yee koy lekk ak dëtt yi loolu kese lay mujje kon nag mu ngi noonu léegi nag lan mooy des say ñoñ kon say ñoñ buñ la taxee mooy yàlla na la leer ne fañ la nara yow sa premier tànk ci àllaaxira ñoom mën nañ laa gunge ba ca buntu ba mais duñu dugg waaw muy bàmmeel buntu bàmmeel mën nañ la gunge ba foofu waaw bu dee ne yaa ngi am ay ay ay ahlu yu baax ah ahlu ah, yoo xam ne mais <laughs> seen wa ma faatu na ah, oh, dañoo am problème dañoo ay ah, du leen teree dégg. mais am na ko soo yiis <laughs> xanaa def ko <laughs> ne Imru defoon rek Imrul Qays président wu mu mu'allaqatu saba borom les grands euh, poètes les sept plus grands poètes anti-islamiques yi nga xam ne ñoo fi newoon avant l'islam borom taax ci euh, yu mag yi mooy euh, waxkatu way yu mag yi ci arab yi seen président bi Imrul Qays <laughs> gars yi dañ koo tàgge baayam quoi baayam fekk mu ngi ci ci ci ci ci taverne bi fa ci ci ci bërëbu texee di kaay bi yor sàngara ah femme yu sàggan yi wër ko ñu ne ko sa baay de faat nañu ko mu naan al yawma xamrun wa gadan amr <laughs> al tey moom amrun <laughs> waaw <laughs> nii xamrun xamrun tey moom sàngara ndax maa ngi ci maa ngi nii di di di di in si kar saway maa ngi nii di bànneexu <laughs> ah tàgg ngeen ma saa bàyyi mais lool da ngeen a fekk tey sàngara si moo xew bu subaa nag mbir moomu ñu daal di koy lijjanti waaw <laughs> waaw xam nga loolu moom yées na moom <laughs> waaw loolu moom bon na moom waaw kooku moom bon lijjanti na ko après mais bon est-ce que jural na ko jàmm <laughs> yéen waa lëndëm <laughs> lijjanti leen imro <laughs> kon mu ngi noonee kon affaire bi loolu la quoi waaw addina bi kon dëddul lii bu la daree dëdduloo sa borom bañal waaw lépp lu na dox sa digganteeg sa jëf yu baax dëdd ko yow yalay jariñ ëllëg waaw te nag lu mu ndaw ndaw waman ya'mal mithqala dharratin khayran wa man ya'mal mithqala sanadin sharon yara képp koo xam ne jëf na lu toll ni dara ci lu baax diñ ko gis ku def lu toll ni dara ci lu yéesit di nga ko gis voilà di nga ko gis aywa kon affaire baa ngi noonu kon ñu yem noonu bii di ñëw ñu daal ne àggale xadiis bi ci tegu muy ba léegi xadiisu Seydina Anas ibn Malik moom lañ la doon wax